di suuratu tawl baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim udxuluu abwaaba jahannama xaalidiina fiiha fa bisa mathwa almutakabbiriin suñu boroom di ñu nettali ba léegi ci laayaab juróom-ñaar fukk bi ak juróom benn fi nga xamante ne ci la doon wax gisoon nañ li ko jiitu woon waa safara mu leen di wax li nga xam ne moo tax ngeen dugg tey safara fii ñu jéng leen daldi leen yeew di leen biif di leen puus di leen dugal safara di leen fa lakk mu ne li ko waral mooy la ngeen nee woon ca kaw suuf di mbégte mbégte goo xam ne tegu ngeen ko woon ci dëgg lépp ci lu xaram la wa bima kuntum tamrahun ak la ngeen ne woon doon rëy rëy lu ca seen mbégte yu xaraam yoo yëlee tey nag lan lañ leen di wax malaaka yi naan leen udxulu abwaaba jahannam dugg leen buntu jahannami yi xaalidiina fiiha fa ngeen di sax de fa bi saaka ñaaw maswal mutakabbiriina delluwaayu dëkkuwaayu ñi nga xam ne ñooy rëy rëy loolu ña doon rëy rëylu ca kaw suuf mu yéeféer yi am na lu ñu fàtte woon mooy suuratul mu'min mu'min boobu mu ngi jóge wa qaala rajulun mu'minun min aali firawna foofu la nga xam ne benn waay bu bokk ci waa kër firawna nee na way nga jingam yàlla foofu la turu saar bi jóge tamit beneen tur comme ngi nga am ne noonu nañ gise woon xaafir bi ak tawl mu'min boobu dañu ko fàtte woon walillahi alhamdu wal minna kon suñu boroom ne biir ci laaya bi ci tegu mu ne biir yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam muñal ci lor yiñ lay teg muñal ci lor yi ngay dégg ci lii ma la wax nga jottali ko waaye yow jullit bi it muñal ci lépp lu lay dal ci sa diine gi inna wa'dallahi haqqun te na nga xam ne dige yàlla moom dëgg la dee fa imma nuriyannaka mu ne daal nag amaane yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam muñal li la yéeféer Quraysh di teg a ko waa fa imma amaana nag nuriyannaka ñu wan la ba'd alladhi na'iduhum lenn ci li nga xam ne moom laa leen di digte di leen ko tëkkoo ci mbugal mi leen di dal bu ñu tuubul amaana ma wan la ci lenn fii nga gis ko aw na natawaffayannaka walla boog ma faat la indi la ci sama bopp fa naa yurja'un mooy gàyyi ba ba ma faat la ma daal leen teg mbugal mi dañu xam ne ñoom fa ilay fa ilaynaa ci ñun dong borom bi tabaaraka wa ci lañ leen di dellu ta fa leen di tege li nga xamante ne nii mooy mbugal mi gina taratar mi ma leen doon tëkkoo mu ne walaqad arsalnaa rusulan min qablika walaqad dëgg-dëgg arsalnaa yónni woon nañu rusulan ay ndaw alayhimu salaatu wassalaam min qablika li la jiitu yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama minhum am na ci ñoom man qasasnaa alayka ñoo xam ne ci ñoom daldi nañ la koy nettali fii ci alquraan wax leen seenu tur wa minhum waaye am na ci ñoom yonent yoo yële alayhim salaatu wassalaam man lam naqsus alayka ñoo xam ne man nettawul gu moo la ko fii nii ci alquraan wa ma kaana li rasulin mu ne nag amul manul benn yonent da ko manul mooy lool manul a nekk ci benn ndaw yàlla alayhi salaatu wassalaam an yatiya bi aayatin muy indi benn laaya ci kaw suuf di ko wan jaam yi illaa bi idnillaahi lulul ci ndigalal borom bi tabaaraka wa taala ak nammam lay xewedee fa idaa jaa amrullah bu ko defee nag bu dikkee li nga xam ne mooy ndigalu yàlla mooy mbiru yàlla mi nga xamante ne nii moom la dikk yéefér yi qudiya bil xaq ci lay digal ci lay ci lay àttee bil xaq ci dëgg daldi wa xasira bu keroogee nag ci lay perte hunaalika foofale al mubtiluuna ñi nga xam ne ñoo doon neenal doon wane ne waay yi waxuñ ngeen fi dara waay mooy yii nii amul gaa yooyu nag bu ëllëgee bés bi borom bi tabaaraka wa taala di àtte jaam ñi mooy bu boobaa nga xam ne bés buy àtte diggante yonent yam yónni woon ak seeni ja seeni seeni xeet ne leen gëm leen ñu bañ bés ba leen di mbugal jeex na foofu lay lay perte ñi nga xamante ne ñoo doon neenal diine ji ne waxul dëgg de ne lii dara amu ci mu ne allahu borom bi alladi mooy ki nga xamante ne nii jaala lakumul anaama moo leen defal jur jëli tarkabu minha ngeen am ci jur ja loo xam ne da ngeen ciy war mooy lan mooy gëléem yi waxoon nañ la nag yi bokkuñu ci ndax nettali beneen ci bi alayhi salaatu wassalaam waxoon waaja doon war nag wi nag wi ne ko man dinduñu ma ngi liral ngir lii moo tax mu ne kon an al an'ama ñoo leen defaral dàgg leen tàggatal li nga xam ne mooy jur ji li tarkabu minha am ci jur ji loo xam ne dangeen koy war ci jur ji mooy li nga xam ne gëléem yi wa minha waaye ci jur ji yépp nag takkuluna man ngeen ciy lekk xar dagan

waaye it bëy dagan na nag dagan na gëléem dagan na yooyu yëpp dagan nañu wala te ñeel na leen fiihaa ci jur ji manaafi'u ay njariñ yoo xamante ne yu bari la koom seen der bi ngeen di defare seen yéere yeeg seen dàll yi wali tablughu alayha jatam fi sudurikum waaye it ngeen jote ci loo xam ne ay aajo yu ngeen am yoo xam ne yéena ko am ngir mu leen di lan yenul seen bagage yi lu mel ni noonu le ngeen man ci di yéeg di wayaasi di xotti ay ay ay ay trajet yoo xam ne ay distance yu sori ay yoo xamante ne nii ñoom ngeen di yéeg te ay aajolo yu ngeen am ci seen dënn yi yoo xam ne yu ngeen soxla la wa alayha te ci jur jooju mooy loolu noonu nga xam ne mooy gëléem yooyu waalal fulki ak li nga xam ne mooy gaal yi na ci ngeen di yéeg ci ngeen di yéeg de ci lañ leen di yen ngeen yéeg nekk ñoo xamante ni tamit di ci yen seeni bagage di tukki naa yuriikum ayaatihi borom bi di leen wan li nga xam ne mooy laayaam yeeg màndarga yi wane ne moo am kàttanta moo leen defal xéewal yooy fa ay aayaatillaahi tunkiruun ana ban ci laayay borom bi tabaaraka wa ta'aala yu leer yi tunkiruun a ngeen di weddi afalam yasiiru fil ardi mu ne lan moo tee ba ngeen dox ci kaw suuf si fa yanzuru bu ko defee ñoom ñëw yéen yasiiru ngeen dox fa yanzuru ñoom yéefér yi lan moo leen teree dox ci kaw suuf fa yanzuru bu ko defee dinañu gis kayfa kaana naka la nekk aqibatu alladina min qablihim naka la nekk woon mujjéente lu ñu leen fi jiitu woon doon weddi ji ñoom kaanu gaayoo la de nekkoon na nañ aksara minhum ñoo leen ëppoon fuuf wa ashadda quwwatan te ñoo leen ginoon a tar doola ak kàttan wa athara te ñoo leen fi gënoon a bàyyi ay traces ay jeexital ci kaw suuf fil ardi ci suuf si fama aghna anhum ma kaanu yaksibun waaye keroog bi ma leen di mbugal gis nga jariñu leen dara la nga xam ne fàgg woon nañ ko laata mbugal mi di ñëw de falamma jaa'athum rusuluhum bil bayyinaati farihu bima indahum min al ilm mu ne gis nga mooy xeet yoo yëlee falamma jaa'athum bam leen dikkalee rusuluhum seen ndaw ya ma leen yónnee alayhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati ci layu leer yi farihu ñu daal di daal doom bégee doyloo li nga xam ne bi ma indahum min al ilmi la nekk fa ñoom ci as xam-xam boo xam ne moom lañ am doylee seen xam-xam jàpp ne moom soxlawuñ lenn loo xam ne lu jóge fële la rawati nañu naan leen ay borom bi ay yàlla yooyu ay mbiru tardé la ko waa bi bihim bañ ko defee nag mu yey ci ñoom maakaanu bihi yastahzi'un la nga xamante ne nii moom lañ doon saboote muy mbugal miñ doon wax naan waay bu dee dëgg la na ñëw di ko saboote ba ba bañ defee lool nag mu seen kaw de falammaa ra'aw ba'sanaa ba nga xam ne nag ci leen gis nag taruk mbugal moo mële ñu leen doon dig te ñu ko doon saboote ba ñu ko gisee qaalu ñu naan nag aamannaa billaahi wahda ñun dëggam nañu borom bi tabaaraka wa taala moom dong wa kafarnaa te weddi nañ bi maa kunnaa mushrikiin bi maa kunnaa bihi mushrikiin te weddi nañ la nga xam ne moom lañ ko doon bokkaaleel de weddi nañ yooyu yépp léegi borom bi lañ gëm waaye nag daa fekk mu trop ndax kuy gëm nga xamante ne sa ruux gaa ngi génn yooyu comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeralee ne yooyu moom moom moom mooy jamono yi nga xam ne tuub du fa jariñ moo taxit borom bi ne leen falam yaku yanfa'uhum ñoom de nekkul woon di leen jariñ imaanuhum seen ngëm yàlla googu ñu déclaré wax ko ba bañ gisee lamma ra'aw basana ba ñu gisee sama mbugal mu tar mi ñëw di leen dal si suñu boroom ne nii la de sunnatallahi allati qad xalat fi ibadihi mu ne lii nag mooy tëralinu yàlla bi nga xam ne doxalinu yàlla bi nga xamante ne nii moom la doxal de moom mooy qad xalat jàlloon na ta dina jaar moo jaaroon fi ibadihi ne nii ñoo leen jiitu woon mooy ne ngëm yàlla du leen jariñ mukk bu dee ne dañoo ñëw ba mbugal ma di agsi wala ñu nekk seen lalu faatu ba dara desul lu dul faatu ñu naan gëm nañ comme li na doon wax te dinañ ko gis ci saar yi ci kaw moom ba mu demee bay waaj a lap mu leer na ko day faatu mu naan gëm naa loolu du ko jariñ dala suñu boroom ne loolu mooy sunnatallahi tëralinu yàlla ti bi nga xam ne xat xalat dëgg-dëgg jàlloon na fi ibaadihi ca jaamam yi nga xam ne ñoo fi newoon doon weddi waxasirata dina perte hunaalika foofale fa mbugal may agsi na ñi nga xamante ne ñooy weddikat yi foofu la saar bi yam wallahu taala wa